yàlla nga bi ñu agsi na moom sëriñ Sam di tàmbali waxtaan wi jëm ci sëriñ Touba ñu ngi leen di ñaan nag mbokk yi kenn ku ne nga maas ci déglu ngir boo fi jógee mën a laaj loo xam ne ni sëñ bi doon na wax nga mën koo xam te doo ko laaj jërë ngeen jëf ngeen déglu rek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد إمام الأنبياء سيد المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ki jullit ñi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci bis bi ak taxawaay bi dina sant yàlla ak julli li nga xam ne mooy li ñu war a waxtaane tey mawdu bi maanaam sujet bi mooy li ñuy wax ci arab al insaanul kaamil nit ki mat ci biir mat ci bitti mat digganteem ak boroomam mat ci digganteem ak nit ñi suñ ko soxlaa mu doy fa sëkk lañ ko soxlaa ba wees ko maanaam l'homme universel la muy mel la muy doxale ci àdduna muy diggaaleeg nit ñi moom ci boppam li koy tax mat xam ne su ñëwee ci jamono xett li mbindee fii dàq lëndëm indi leer wa mat nit ñi fi yoonu jub ba ca kanamu suñu borom tabaraka wa jëmm ji ñuy waxtaane moom bi mu ñëwee ci jamono bi xam liñ ko fi indee lim li fi war a def dafa tëral li ñuy wax plan maanaam rasama xutatahu plan bi mu tëral muy nim fi war a nekk li mu fi war a def ba bi muy dem ñu tënk ko ci ñeenti tomb bu njëkk bi muy li xamle sharia ak xaqiqa bi mu daatan dem yoon mu jóge dem ci géej gi xam xamle xaqiqa ak sharia ba mu leer ci boppi nit ñi teg leen ci yoon wi ñaareel bi moo doon yar yar ñaari wàll la nazariyan wa tatbiqiyan yar ci wàllu nazar yi tubaab di wax théorie mooy wax leen ci sa làmmiñ wax ju leer li nga bëgg ñu xam ko ba ñu xam ko tatbiq mooy wan leen nañ koy jëfee jëfe ko ci seen kanam ñu gis nga bàyyi fa ñu koy jëfee di ko wan ñi ñëw te fekkuñu la fi yar boobu xam ne mooy euh, tarbiyatu nazariya ak tatbiqiya bu njëkk bi te mooy nazariya taalif ay téere yu mat sëkk jàngale jàngale mu leer ba dajal li ñu war a jàng bi ci des di tàggat tàggat goo xam ne du tàggatuk yaram ni ñu ko xame du tàggat xol tàggat roo yar ko melal ko na mu war a mel bu ñaari tomb yooyu wéyee bi ci tegu di ñetteel bi mooy taabatuhu li rexlati waaj gi mu waaj ngir dem dem bi mu demoon ngeen di ko dégg muy ci géej gi te làmbaale li mu tax a toog fii muy ñaari guddi yu doy waar yi mu fanaan ci dëkk bi ñeenteel bi mooy tukki boobu nga xam ne ak tumuranke ko fa doon xaar moom ci jëmmam muy tumuranke ngir àgg ci boroomam am ngërëmam am ngërëmal yonante bi faj aji yëpp kooku mooy al insaanul kaamil mu tàbbi ci fii bu njëkk bi al insaanul kaamil dana dikk ci ñetti melo dana dikk nekk mujaddid beesal lépp lu màggatoon yeesal lépp lu ràppoon gindi képp ku réeroon lu fi manqué woon indi ko fi ci zahir ci xam-xam ak farlu ak gide nit ñi wala ci baatinu kese li ñuy wax xutbul xaws wala fardun min afraadil aalami wala mu boole ñaari martaba yooyu yépp gannaaw moom day tàmbalee ci xam ne sharia ndax sharia mooy base bi ci la lépp di tegu mooy fondement bi nga xam ne loo tabax rek jëm ci yàlla ci kawam lay tegu bu manqué am yu manqué bu matee nag la ca des la seet waaye moom tàmbalee na fa mu war a tàmbalee sëñ bi jàngale bi mu jàngale tàmbalee ci jàngale jàngale mu leer mu rafet tegu ci xam-xam bu rafet boo xam ne ay waajuram ñi ko njëkkoon di jàngale sax am njàngam moo gën a rafet njàngalee ma gën a rafet gën a mat gën a leer dégg ngeen bi nga xamee ne Mame Mor amoon na tawat te sëriñ bi wuutu ko ci di jàngale taalibe yi bëgguñu sax bu mu wéree mu tàmbaliwaat ndax njàngale mu rafet mu leer ni sëñ Touba doon jàngale taalif yooyu dafa bari ci sharia sharia bu ñu ko waxee xaqiqa ak sharia mooy diine mu bind téere yu bari yu bari njëriñ yoo xam ne bàyyiwul dara lu lëndëm lu ñu war lu mu war a leeral te leeralu ko ci te mosula bind dara lu dul ngir aajo du bind ngir xamle wane xam-xamam du bind ngir raj-raj loo kenn du bind itam ngir bànnee xam wala soppa bind day seet loo xam ne nit ñi kenn bindu ci wala lañ ci bind doyul wala lañ ci bind rafetul wala leerul wala luñ bindoon bu yàgg la mu gudd ba mu ëpp wala mu lëndëm ba nit ñi wan ko gannaaw mu war a bindaat ci fànn yooyu loo xam ne day delloo si xam-xam bépp ba mu leer ba nga xam ne nit ñëpp dañuy daal buñ ci jaaree dañuy xam lañ war a xam mu bind kon ci ñetti xam-xam yi nga xam ne ñoo léem lislaam mu di tawxid ak fiqh ak tasawuf tawxid ni ngeen ko xamee moo di mooy jàngale yàlla ci boppam ak i meloom lanu war a fas ci moom ay malaayikaam ay yonentam bis bu mujj ba ak la fay xew loolu lépp moo di tawxid tawxid wéetal yàlla xam ne da ngay teg sunu borom fa mu war a tegu fa ko mbindeef war a teg tawxid nag di ñaari xaaj bu baatin ak bu zahir tawxid bi zahir dañ ko tuddee takallum wala ilmul kalaami nga xam ne da koy jabatu boo jàngee muwaahibul quddus bi sëñ Tuubaa bind mu bind ko ci tawxiidu nazar yi maanaam tawxiid bi nga xam ne ab leeral la ci làmmiñ naan la suñu boroom nii la mel suñu boroom lee war ci moom suñu boroom lee jaadu ci moom suñu boroom nii lañu war a fase ci moom suñu boroom lii xaraam na nu xalaat ko ci moom suñu boroom lii mënu la nekk ci wàllam suñu boroom dana def nangam dana def nangam dana def nangam loolu mu di tawxid boo xam ne dañ koy jàng ci téere yi ki la koy jàngal di la ko leeralal mu jëm ci yàlla bu nga xam ne da ngay daal di xam fi nga war a teg suñu boroom fépp doo doo jàdd sharia doo ci am bakkaar pas-pas bu wér boo xam ne moo leen borom xam-xami diine yépp d'accord nañ ci ne yow ni nga fase suñu borom kat pas-pas bu wér la ndax pas-pas ci boppam ci sa digganteeg sa borom lu rëy def ci aju moo di nit ki faral nañ koy wax loolu bis bu demee ba ci sukuraat day janloo pas-pasam bu fekkee ne pas-pas ba wérul ba mu ñaaw njort ci boppam nii sëñ Tuubaa waxee ne suñ borom kat wax nañu ne fa muy tollu jaam bi ci waxtu woowu mooy fa ko foog rek bu fekkee nag gis nga sa tawxid manqué na nga fas yoon suñu borom demewul na mu war a demee nga ñaaw njort ci suñu borom boo génnee àdduna ci melo woowu du gën moo tax ñu war a jàng boo déggee ñuy wax ishruna waajibaat ñu di ko jàngal xale yi yu war yu war a fas ci suñu borom loolu mooy tawxid zahir bi mooy ilmul kalam tawxid baatin nag ci xol lay nekk daanu ko waxtaane moom bokkul ak tawxid bi nga xam ne xel moo koy jàpp bi xel bi jàpp ak bi xol di fas bi ñu benn bu ñu jógee ci tawxiid mu jàngale fiq bind ci téere yu bari yoo xam ne bàyyiwul dara ci loo xam ne lii nit ki war na koo xam li ñuy wax faratay jàng nga xam ne jul bi li mu war a xam lépp ko Tuubaa dafa koo seet bind ko muy ci tawxiid muy ci fiq fiq xam ngeen ne mooy atte jëf yi li haram ak li dagan ci na dundee muy ci njaay ak jënd muy ci sëy muy ci liggéey muy ci jaamu yàlla muy ci lu mu doon rek na ko war a defee la ci xaraam ak la ca dagan mooy fiq nga xam ne juróomi atte la atte bi lii farata la lii lu ñu sopp la lii dañ koo sib lii dafa xaraam lii dafa dagan lenn lu ci nekk xam ngeen taxawaayam ak fu mu féete li farata moom ku ko def am tuyaaba ku ko deful am bàkkaar li ñu sopp boo ko bàyyee it doo am bàkkaar waaye boo ko defee nga am tuyaaba ju rafet li ñu sib bu ñu la nee lii yoon sib na ko day loolu ñu sib boo ko defee doo ci am bàkkaar waaye boo ko bàkk bàyyee ñu bindal la tuyaaba bari li xaram ko li dagan nag moom ñaari anamam yépp fa yem nga def koo nga bañ koo def kenn du la ci bind dara waaye nag boo si jubloo jaamu yàlla moom danga am tuyaaba mu bind ne kon lépp lu ñu aajowoo woon ci fiq naka noonu ci tasawuf itam ba bind ci naxwu sax ndax naxwu mooy grammaire arabe ndax nit ki bëgg a xam l'islam dëgg ki ci bëgg a géeju ndax ki nga xam ne kat dafa bëgg a xam lu mu jaamoo yàlla rek moom soxlawu ko waaye ki nga xam ne nag dafa bëgg dugg ci biir xam-xam yu xóot yi xam waxi yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak waxinam da fokk nga xam naxu xam alquran xam sharaay xam taarix nga xam daf lay jëriñ fokk nga xam li nga xam ne mooy naxu yi gën a bari nag ci li mu bind li tax mu tànn di ko woy dafa bëgg ñu mën koo mokkal ndax wesar lu naqare mokkal la way nag mooy ver vérification versification mu def mooy tax nga mën koo mokkal ma nga xam ne da ngay daal di xam atte yépp doo ubbi téere da ngay tari rek mu dal lay limal lépp ñett yooyu ma waxoon muy tawxid ak fiq ak tasawuf day bind benn téere boole sa ñett yépp tawxid ji jiitu fiq bi ne ci digg bi tasawuf mujj wala mu bind téere boo xam ne tawxid rek lay doon ni ki mawaahibul quddus ak taqribul aqsa ak téere yu bari ci mbind ci tawxid wala mu bind ci fiq li mu ci bind bari na te zawdu subaan te zawdu saxaar munawiru sudur mulayiru sudur te te zawdu subaan yooyu bari na daanaka li mu ci bind lépp moom ndax neexula lim sax bind itam ci tasawuf ni ki nga xam ne téere boo xam ne tasawuf rek la ci bind muy masaabikul jinaan wala xoqal bukaa'u wala muy ci teggin nga xam ne mooy yóbbu nit ki ci tasawuf rafetu teggin ni mu waxee ne lépp lu nit sóobu te andu caag rafetu teggin dañ koy xañ barke ba xañ ko njëriñ la ni ki tey téere bi ñuy wax nahju qadaa il xaaji bi nga xamee ne jàngale naa jàngale jàngale jàngale bañ na ko rabbi asxaabaka bi himmati wala trop bi bi dërsi ñi topp ci yow nag na leen yare li ñu tudde al himmatu ci ahli tasawuf waaye bu leen yar rek jàngale te mu xam ne it jàngale it farata la ndax nit ñi war nañoo xam seen i farata ak seen i na mu dal di sàkk taxawal ay daara sàkk ñu fay jàngale nga xam ne bu fi nekkee ak bu demee ci géej ak bu dikki ñëpp ñooñ ñi ngi def seen waru gar ba nga xam ne réer du am ci yoonu murid mu samp kon daara yi ñoo xam ne alxuraan la ñuy jàngale ñii xam-xam la ñuy jàngale xam-xam yaatu na ni mu ko wax ne bi ko suñ borom tabaraka wa taala ne li nga bind moom a gënal lu dul alquran ak xadis nee li mu bind na ngir jàng lislaam bokku ci ndax loolu moom farata la loolu moom weesu na loolu hmm? ak la waaye du xaaya maanaam jumtuwaay la bu ñuy rëbbee lañu bëgg waaye du moom rek dañ faa war a taxaw yem fa jàng am xam-xam du li nga xam ne fa la nit ki war a dafay loo xam ne nag am na lu tax ñu di ko wut mel na yow muy bay gerte ngir bëgg xaalis kon gerte gi mooy xam-xam bi xaalis bi ngay wut nga xam ne moo la tax a jóg moo la tax di bay loola moo indi tarbiya ak tarqiya bi mu seetee ba xam ne nit ki ngir mu defaru dëgg fokk mu jaar ci tarbiya tarbiya ñaari xaaj la daan ko waxtaane ndax arifuna billahi dañu ne nihayatul fuqahaa bidayatul fuqaraa fuqahaa yi mooy ñi dégg diine fa ñu dem bayam fa fa la fuqaraa yi tàmbalee fuqaraa yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne moomatuñu dara ci àdduna seen xol dara nekku ci lu yàlla ñuy soog a tàmbali nag di ci yoonu tasawuf di dugg ci yoonu tërbiya nga xam ne ñu ngi soog a ñëw ñooña fa fuqahaa yi yemoon fa la ñu tàmbalee fuqahaa yi mooy ñu jàng ba xam diine tàmbali di ko jëfe di ko jëfe te jaaruñu ci tarbiyatu ruux tarbiye wuñu seen i jikko tarbiye wuñu seen i xol tarbiye wuñu seen i ruux tarbiye wuñu seen i xel waaye xam-xam bu bari biñ am xam li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax te fas ca yéenee jaar di ca jaarale nit ñi xam ne seen tuyaaba xajul ci kaw suuf si foofee ñu am ci kawe fa la fuqaraaw yi tàmbalee fuqaraaw yi mooy ñi nga xam ne mën nañ leen a tuddee ne ay néew yuy dox ci kaw suuf si ndax amatuñu bëgg-bëgg amuñu dara loo xam ni dana booxanteeg yàlla ci seen xol yi ñooñu ñooy fuqara yi fuqara mooy tekki ñu ñàkk ñi ñooñu ñàkk gi tekkiwul ne seen loxo yi dara newu ci ci alal waaye seen xol yi dara ci bëgg alal la ci nekkul dara ci bëgg adduna dara ci bëgg dara moo ci nekkul ñooñu ñooy fuqara yi ñu ne nag kon nihayatul fuqahaa i bidayatul fuqaraa yi fa borom xam yooyu yàlla fa la tàmbalee fuqara yooyu nag mooy ñi sëñ Tuubaa tànn bëgg leen a jaarale ci yoon wi jëme leen ci seen borom tabaraka waaye mu gis ne tërbiya ak tarqiya mu ngi ci fànn tasawuf la nekk tasawuf nag mun la ñàkk tegu ci kaw sharia kon bi mu tàmbalee jàngale jàngale ba jàngale lépp samp ñuy jàngale bind ay téere ñu war a jàngale nga xam ne ku ci jaar da ngay def lu ñuy wax tabaxuru da ngay géeju fi ilmi shariati da ngay nekk géej ci xam-xamu sharia waaye nag mu xam le ne kat bala ngay sóobu ci yoonu tasawuf ci li nga xam ne mooy tatbiq bi da ngay géeju ci xam-xamu sharia géeju ci xam xam xaqiqa moo tax mu ne minha tabaxur fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyaadati id irtiyaadu ma al irshaadi qablahuma min jaalibati gururi ma shaqawaati bokk na ci jikko yi gaa yi nga xam ne dañoo àgg seen boroom ba luñ na suñu boroom def ko du leen lu tax ndax am ngërëmam mu ne bokk na ci seeni jikko ak seeni aada nekk géej ci xam-xamu sharia bi mu njëkkoon waxtaane léegi ak ci xam-xamu xaqiqa bala ñuy dugg nag ci sóobu ci tërbiyee seen bopp kartiyee seen bopp ba àgg mu ne ndax tàggat sa xol ak sa xel ak sa ruu te fekk xamuloo dara ci yi la war ci farata yi nee na ci yi xëcc woru nga dem ba defe ne àgg nga ci yàlla te dema góor lu dul ci gannaaw kër bi nga yem loolu moo di woru ma shaqawaati aku texee di ndax da ngay di googu mooy jaamu lu bari ñu fay la lu tuuti ndax sallallahu alayhi wa sallam ñëwu fi ngir bañ def dara li waral yàlla yónni ko mu ñëw war koo xamal jaam ñi mu di sharia ak xaqiqa lu diis la lu foor la lu kenn waru la woyfal la tarbiyatu nazariya boobu ci la bind téere bu ñuy wax masalikul jinaan ci la bind xoqal bukaa boobu ma waxoon ci la bind nahjul xadaa'il xaaji bind na ci téere yu bari nga xam ne dañ koo war di tërallu di ko jàng xam na mu demee nga soog a dugg nag ci di ko jëfe loolu la ñuy wax alxaqiqatul munawwara xaqiqa mooy baatinu sharia sharia ak xaqiqa mënuñoo teqlikoo mu ngi mel ni mbubb mi biir bi ak bitti bi buñ ko bëggee misaal ci julli sharia ci boppam muy fiq daf naan la boo bëggee julli day da ngay fab ndox moo xam ne soppikuwul ci kenn ci ñetti meloom yi xetam meloom cafkaam nga raxas sa cëri jàpp yi toftale ko nañ ko war a toftale ànd ak yéene benn charte nga ñaareelu charte yi nga dem ci place bu bu laab béréb bu laab nga suturaal sa awra jublu penku matal rukkoo yi ak sujjóot yi na nga ko war a defe bu fekkente ne def nga ko sharia moom sharia moom pare na ak yow xaqiqa nag mooy seet ndax yow bi ngay def lool ana fu sa xol nekk ana fu sa xel nekk ana fu sa ruux nekk ndax sharia moom bu fekkonte ne ba nga tàmbalee ne allahu akbar bi ngay sëlmal yaa ngi xalaat mbiri àdduna wala yaa ngi xalaat leneen loola neexit sharia at yoonam nekku ci du la wax dara du atte zahir du atte baatin zahir rek lay atte kon boo ko jàngee bu ci yam àggal ci xaqiqa xaqiqa moo lay xamal lii lan mooy julli moo lay xamal lan mooy koor lan mooy julli mooy yow yaag sa borom rek yéen ñaar kenn siwu leen fi nga tàmbalee ba fi ngay sëlmale lépp nga jox sa borom sa xol sa xel say nopp doo déglu leneen doo xalaat leneen doo bëgg leneen lenn du nekk saxal ba nga àggale boo ko defee ñu raxas la fóot la ba nga set ci julli gi boo ko defee juróom yoon ci bis danga nga wuute da nga meloon bu njëkk alxaqiqa nag mooy xamal nit ki yàlla li ñuy wax al maarifatu billahi bokk ci aarifoona yi ñi xam yàlla xam yàlla nag secret la maanaam sirru la sirru sirrin secret secret la maanaam secret boo xam beneen secret dafa ne ci biiram ñetti secret secret bi benn secret na ci biiram boobu secret beneen secret na ci biiram moo di xam yàlla xam yàlla du lu ñuy wax nit ki ci lamiñ mu di ko dégg ci noppam di ko xam lépp moo xam ñu di ko bëmbëstale wala ñu di ko tafsir bérébam du yuur xam-xam la bërëbam di yuuru nit ki bopp waaye tawxiid dëgg mu di xam yàlla xol ak ruux ñoo koy séddoo kenn ku ci nekk ak la nga ca am te bokkale wuñ ko ndax xol dafa am bët buy gis bët boobu di gis am na luy leeral fi muy xool ba tax muy gis daañu ko waxtaane dañ ko war a wax ci xoqa yaral xafaaya bi ayni alqalbi zahiratan kama yushahidu ma tax al akidnaati kenn ku nekk ci gaañu nga xam ne boole nañu sharia ak xaqiqa nëbbu nëbbu yi ci lëndëm lëndëmi suuf ak ci lëndëm lëndëmi nit ñi ak ci lëndëm lëndëmi ëllëg yépp dañ koy gis ak seen bëtu xol bëtu xol miir mënu ko làq la ca gannaaw ni muy gise li ci kanamam lay gisee li ci gannaaw miir bi ni muy gisee li ci tey lay gisee lu bari lu bari ci li li ñëw ci ëllëg mu ne ñoom dañuy gis ak seen bëti xol lëndëm lëndëm yil na ci biir lëndëm lëndëmi suuf wala ci biir lëndëm lëndëmi nit ñi seen xol ak seen xel ñu xam li ñuy xalaat mu leer ci ñoom naññ waxtu woo xamee ne jaam bi ci sharia ak xaqiqa xóot na ci ba xam ne roo ci boppam nuur na ci biir lëndëm lëndëm yi kumpa yi suñu borom yi ci xadratul qudsiya day génn nekk lu sell lu tedd tedd tedd lu màgg summiku ci shaxsiya bi mu amee woon dikk di beneen nit di beneen jaam di beneen waay mu dellusi si di nit ku mat sëkk ki al insaanul kaamil al insaanul aalami al insaanul kaamil bu nekkee ci kaw suuf mooy lépp bu suñu borom di xool mbindeef yi ci moom la leen di xoole nga xam ne teqewu ko ak boromam bi ndax jeex gi mu jeex ci moom moo tax teqalikoo loolu yàlla mën loo ne kiyee ni kiyee li nekk ci biir jamono ak li nekk ci biir bërëb yépp day na ci moom jamono ak bërëb day na ci biiram ak lii xew ci jamono ak lii xew ci bërëb yi day na ci biiram ndax lu tax wilaaya ci boppam lenn la benn jëmm la boo xam ne wàll yu bu nekk benn cër la ca wala benn waxtu mate nag day boole lépp bu ko defee lépp na ci dellu si ci moom moo tax sëñ bi dama damma xayaati li xayaatillaahi allahu daaxilan jinaanallaahi sunu boroom fab na ak dundam fab na sama dund dugal ko ci biiru dundam tàppe ko ci ma dugg ci biir àjjana yoo xam ne mooy suñu borom tabaraka wa taala suñu boroom moo dàq àjjana téeméeri junni yoon ndax ña ca safara bu leen suñu borom génne woon wan leen boppam du ñu bëgg a dem ajana aarifoona billaahi bu leen suñu borom feeñoo dootuñu bëgg àjjana àjjana day naqari ci ñoom ndax li nga xam ne moom la gis neexaay bi mu neex nga xam ne sëñ bi noonu la jeexe ci suñu borom tabaraka wa taala ba seey ci moo tax mu ne ajabani rahmanu qabla alxalqi sabina alfan sabina sabina alfa sanatin bilxaqi xam nga ne suñu borom ba mu bindagul ba mu bindagul dara jamono amul ndax jamono suñu borom ko bind li nga xam ne nag ni ma waxee woon ne wilaaya ndax wilaaya daggit la ci nubuwa ndax nubuwa moo di ak yonent yonent yi buñ bëggee def kawteef dañuy dellu ci wilaaya gi ñu am ndax yonent dafa nekk wàll yi ba noppi nekk ku di ku ñu yónni wala ku ñuy solo bu fekkente na nag borom wilaay gi mat na sëkk ba dara desu ci mu ne day seey ci biir jëmmi suñu borom bi boobaa ci la bu ci seeyee bu boobaa jamono dootu am ci moom jamono dootu ko laq dara la amoon ba suñu borom bindagul ak li am bi muy soog a bind ak ba lay ñëwi lépp mooy yem ci moom ko nag mooy gis asirul masoon waxtaan nañ ko ba taay asirul masoon boo ko gisee dootoo de mën a defati lu naqari suñu borom tabaraka wa te asirul masun boo ko see da ngay daal di xam la jiitu borom bind suñu borom tabaraka wa taala dara fu mu nekkoon mu ne ko kaana fi ama in suñu borom boobu mu ngi nekkoon ci ama al ama mooy lan mooy lu kenn xamul kenn gisu ko kenn yëgu ko dara yëgu ko dara xamu ko dara gisu ko mooy ba mu bindagul dara moo tax mu ne kuntu kanzan fa ahbabtu an u'rafa fa xalaqtu alxalqa fa taaraftu ilayhim fa bii yaarifuuni suñu borom nekkoon na bindagul dara dara amul jamono amul luy xew ci jamono amul bërëb amul luy xew ci bërëb amul fii na muy xamale xalel maanaam fa muy jaarale xalel fa muy jaarale mag fa muy jaarale ndey fa muy jaarale doom fa muy jaarale aji xam fa muy jaarale aji réer nga xam ne moom yorul benn fikiir rek boo xam ne aji ragg ju ñëw ak luy sa feebar fikir bi rek la am bu fikir bi fajul sa tawat doo fa fajoo xam ne dangay ñëw mu xool la xam lii sa tawat mu seet pikir ba lay faj mu pikir la ko noonu la ko doon doxale euh, tarbiya tatbiqiya nag xeetu dundiin la boo xam ne dafa niroog ci wet dundinu saxaaba yi boo xamee dundinu saxaaba yi jàng seen taarix jàng siira da nga gis fi sëñ Tuuba soqee yoona wi ni mu ko defee bi mu xamee ne nag leer na ko ne dana fi jóge tukki te dana fi bàyyi taalibe yi xalaat ne war na am lu mu def loo xam ne bu fi jógee ba gisatuñ ko it duñu réer mu tërbiye ay tànneef ba ñu mag mu samp leen séddale leen nit ñi mu nit ñoo xam ne dañuy matal dañoo mat di matle ci xam-xam ci teggin xam ne dañuy dox diggante murid bi ñuy tërbiya diggante mag diggante adduna yi ñi nga xam ne dañoo noor ci adduna adduna di seen xalaat di seen bëgg-bëgg mocc leen fi nag dem ci géej gi mu demee ci géej gi wut nag foofa loo xam ne li muy am li muy bari lépp amagu ko woon moo di nit ki mën na àgg ci yàlla te du am ngërëmal yàlla ndax ngërëmal yàlla moo tax bu adduna bépp toppoon ci sa gannaaw bu yemal xiyaamee nga añal leen ñëpp loolu moo taxoon mu ne waalaani labraaru fi oxraaya man qadali bil intiha qiraaya gaa ñu baax ñépp man lañu méngool yowmal xiyaam bu berewee suñu boroom dana ma wommatal beer ne goo xam ne bu jeex mukk li mu wut fenn nga xam ne kon adduna bépp buñ ñëwoon it kenn ku ci nekk danga am lu la doy te doo tumuranke doo xiif doo mar jaaxle booba nag bu ñu bàyyee ñu indi foofu nag di wuti loolu ci la tumuranke tumuranke bu metti gi ñuy wax tukki bi nga xam ne ci la ñaari guddi ñi jëm mu daldi di nag boppam ngir bëgg a sóobu ci ngir moo xam ne ay métit rek la ay tartar rek la ay musiba ak i balaa yoo xam ne bu jeex yoo xam ne benn bu ci gën a tar rek nga ne bilee dégg ngeen ni suñ Musaa ka wax ka ka gën a xejjey gën a gis na toom ya ka jóge pieey bàyyi gën a gis tiisam ya ka gën a xejj ci jaamu yàlla yi moom la su borom di teg nattu ya gën a diis ka jege pay ba ka jege pay suñ mborom ba mooy gën a gis tiis yi mu ne te yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy baal loolu moo tax mu waajoon moom ci boppam waaj gu mat ngir dajeeg lépp luy xeeti xiif bu metti bañ lekk diir bu yàgg ba fàtte kañ nga gëj lekk gëj a naan mar ba fàtte kañ nga gëj a naan beddi ko bindee fi nekk yow rek doo wétali koo dara dul suñu borom tabaraka wa dem ba yàlla wétali la ci sa xol wétali goo xam ne bu adduna bépp daje woon di yuuxu di tëgg di coow mook nga nekk ci diggu màndik moo xam ne gisuloo kenn doo leen xàmmee bàyyi njariñ yépp lu dul lu mun la ñàkk mooy toog ba mu yàgg lool ama toog sa kàttan gi nga daan jaamoo yàlla wàññiku nga tibb benn tibb wala ñaar def ci sa biir taxawiyan li kay tuti arabba suñu borom daal di koy jël nag nooral ko ci géeju naqar géejug métit ak géejug tiis géeju njàqare ak géejug tawat waaye ni ko sëñ Moussa ko waxee rek du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla te du sukkandikoo ci mbamb kudul boroomam dafa am benn waaye bu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam man de dama la bëgg lool mu ne ko séenul ñàkk keneen ne ko man dama bëgg yàlla lool mu ne ko séenul musiba séenul balaa ndax ki nga xam ne dafa jege yàlla ba yàlla bëgg ko cëral ëllëg bëgg koo darajaal bëgg koo warmaal koo teral tax mu sedd ko cër boo ko soppee rek am ci sa wàll ndax dañ ko yoon ruux yi dafa am ruux yu xeetoo li ñu tuddee al munasaba xam-xamu boppam bu ñuy jàng ilmul munasabati lépp lu xeetoo day xëccante te sopp bi nga sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam day xëcc lenn ci melo yi melowoon moom bañ ko ne dañ la bëgg a def nga nekk yonent nekk buur mu ne déedéet dama bëgg a nekk aji ñàkk joo xam ne damay reer tey fange ëllëg añ tey diñee ëllëg ñu ne ko ñu soppil la ñax mi ak garab yi ak montagne yi wurus ak xaalis ak jur mu ne lu ma koy dee man maa ngi mel ci adduna ne aji tukki joo xam dafa dox ba sonn ñaq tàng mu taxaw ci caru garab di noppalu ba ñaqam feri mu jaaraat ci yoon yi fabaat yatam di dem noonu laa ne ci àdduna sëñ Tuubaa nag sopp gi mu ko sopp ak bëgg gi mu ko bëgg ak roy gi mu koy roy ak niru gi mu ko niru mu wàll ko ci yu bare ndax daf ko bëggoon ba dara safatul ci moom ba bu mosee suukar du saf bu mosee kaani du saf xàmmeeku leen ndax bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaj boobu mu waaj na ngir sóobu ci balaa yi gën a metti ak musiba yu gën a metti la mu njëkk a dajeel la mu njëkk a dajeel bi mu jógee ndar xam nga conseil privé ñu demee ba saxal arrêté ne dañ koy dàq maanaam dañ koy génne réew mi dañuy wax exil mu daal di way xasida ah, asiru fekk na xam na loolu lépp bu yàgg xamoon na ko te mooy li mu mébétoon ndax ni mu daan def di di dugg ci àll bi ndax nit ñi ko daan nit ñi ko daan wër di dox digganteem ak li mu bëgg a def mu daan nekk ci àll bi lool ngir bëgg loolu lépp ngir bëgg a wéet ak boromam mënu ko woon tukki bii moo koy may loolu tukki bi itam ci lay daje ay métti tiis yu tax mu gën a gaaw a am la mu bëgg ba am lu weesu la mu bëgg jóge na ndar bi mu agsee ndakaaru fekk na mu ngi woor bi mu demee ba toog bëgg a dog jant bi so la boroom lar yoon yónni ndaw di ko woo ba mu àggee ñu dugal ko ci néeg bu bon néeg bu lëndëm néeg bu xeeñ te tàng néeg bu xat boo xam ne ay rabbu rek ak ay pont foo yëngu mu jam la nettali woon nanu li nga xam ne kenn ku bokkoon ci waa kër moom ko nettali woon koo xam ne moom ko nettali ba mu xamee ne mu ngi bëgg a dugg ci bërëb boobu dañoo nangu kaamiru alxuraan bi mu amee woon nangu kaala gi nangu dàll yi ba max ko ci biir tànk bi mu njëkk a teg doole pont bi bëtt tànk bi nee moo leen ko doon nettali mu ne waaye nag saalituma fa de waaw xam naa loolu mënula sujjóot mënul sëgg ndax xataay bi ak jamekaay yi yi jam ngeen wax nañu ne foofa sallallahu taala wa sallam feeñe na ko fa ñaari mbir ak feeñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sayyidatuna maam jaara bu sax yépp di ci nekk di ay secret yu xóot lan la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la mbëkk la taxawe ndax nee na innama ana rahmatun muhdatun mu xamal sëñ bi ne ko danga am mbëkk kon li ngay wuti da ko am te danga nga am loo xam dana tax boo ko amee da nga fàtte li nga dajoon lépp xamal ko ne itam nag man mi ngay wut si maa ngi lay gàttandu loolu kon di ak ndëgal gu ama am solo ñaareel bi maam jaara ci secret boo seetee ci zahir rek la ci yee ndey ak doom ci la yërmande gën a bare ci àdduna ni yaay di yërëme doomam dara yërëme gannaaw yàlla dara yërëmewu ko dara gannaaw yàlla akub yonentam dara yërëmewu ko dara am na ay misaal yu bare ci loolu xare boo xam ne dañ si jóge fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dem saxaaba yi ànd ak moom mu fekk dem ba fekk jigéen joo xam ne ak li ko dal lépp dafa këpp ci doom ji rek di ko fóon mu ne ah kii de xam naa yërëm na doomam ji dina ko waaw mu ne day mu ne moo ëpp ni jigéen ji yërëme doomam ñu gis ne kon sëñ Tuubaa bu fekkee ne gis na foofu maam jaara yërmandey suñu boroom la jëmmal di ko misaale yërmandey doo yaay ci doom taxaw wax ak moom wax ko loo xam ne lii mooy gën a feddali yaakaaram ak pas-pasam xëy na pas-pasam sax àgg na foo xam ne mënu la waaye beesal day am waxtu wu nekk néeg boobale nee ñu ñaari saar yi dafa jàng suratul baqarati alif lam kitaab ba jeex ak suratu ali imrana ñetteelu yërmande fekk ko fa muy sayduna jibril alayhi salaatu wasalaam sayduna jibril mooy ñëw ngir mbugal di ñëw ngir yërmande di ñëw ngir nattu di ñëw ngir xéewal waaye nag moo sekkare yi nga xam ne moom moo dox diggante ci sharia ak diggante suñu borom tabaraka wa taala ak yonent bi moom la koy yónni kon sëñ Touba ba tey digg nañ ko foofu sekkare boo xam ne bu xóote xóot bu am maanaa bu rëy lool la ci gis gi mu gis Jibril alayhi salaatu wasalaam sëñ dafa doon xam ne dafa miin dundin wi nit ñu ordinaire ñi di dundee ci àdduna mbir ma dana fa gën a tiis waaye fekk na tàmm na dund ñàkk a lekk ñàkk a naan ñàkk noppalu tawat te doo faju tawat te doo tëdd la nga daan def lépp lu tawat ji metti metti nga di ko def te doo ca wàññi dara tax jàpp fas gi mu fas ne dafa wëlëranteeg suñu borom ne lii muy def dafay koy yokk waaye du ko wàññi mukk ndax suñu borom bëgg na kuy yokk wala nga yem ci li ngay def waaye wàññi gënalu ko day wàññi nit ki ni ñu waxee ne nit bu amoon ñeent fukki at jublu ko ci yàlla amul benn xefiinu bët boo xam ne walbatiku na jublu leneen waxtu woo xamee ne walbatiku na lu tolloo benn xefiinu bët rek wan gannaaw yàlla li mu am ci ñeent fukki at yooyu yëpp li ko raw ci gendiku boobu mu mu mu wan gannaaw yàlla bu moo gën a bari ndax na nga gën a jege yàlla rek say mbir gën a rëy loolu nag dund gi nga xam ne façon dund yu mu doon dund bi mu demagul ci géej gi bi mu demee daanaka am na ci saahir rek yeneen i métit yu romb loola waaye fekk na mu tàmm mettit ba dara ko métti ndax bëgg gi mu bëgg yàlla ak xam gi mu xam ne lii daf koy jox yàlla lii daf koy jegeel boroomam lii daf koy jox ngërëmam loolu moo tax kon loolu ma limoon mu di ay naqar ak i tiis boole ci di ko woon lu mu sib rek lu mu sib ci wàllu diine ak lu mu sib ci wàllu tabia lu ci yoo xam ne sax lu ñuy mën a nekk li ci mbooloo ci caay caay goo xam ne ñi ko yóbbu foofu moom lañ doon def maanaam rek ci di ko wan lu mu bugg la gis di ko wan lu mu bëgg la gis ba mu naqari ko naqari gopp mu dellu xalaat nag ne ah ñii kat li ñuy def lépp kat li muy bon bon ay malaayika ñoo leen dooleel te ñooy yëkkati seen cër yi te malaayika yooyu dara laalu leen ci li ñuy def mu dalal xolam. xam na xeetu tox toxal bu nekk xeetu métital bu nekk def nañ ko ko am na ci biir tukki boobu. benn magasin bu yaatu boo xam ne ay soldaar rek lañ ca def ñu boole ko teg ko ci seen biir seen sàngara si ñu di ko burusu mu di ko dal di ko tuur di wax seen seeni caay-caay di coow ngeen ne koo xam ne kii day jàng di sikkar yàlla di julli ci yonent ngay coow coow lu bari <coughs> coow lu bari ba nga xam ne da ngay war da ngay waar ne lii lu ko waral waaye nag li ma waxoon tànk nit ki day toll foo xam ne dara dootu ko tànqal mel na ndax dootu ko dégg dootu dégg dara lu dul lu jëm ci yàlla leneen lu mu mën a doon du ko dégg noonu xam ne noonu lañ ko daan wuti lu ko naqari seet lu mu bëgg itam ñu di ko ko xañ wala dal ko ko lool waaye du tawat mukk du tawat ci ci lamiñam du tawat ci xelam du tawat ci xolam bi ci baatin bi ci zahir suñu borom bëggul xaritam di tawat yonent yàlla Zakariya alayhi salaatu bi nga xamee ne yahudi yi ñu ngi koy dàq bëgg koo rey mu dem di daw ba sori Iblis soppi ku jëmm dogale ko ne ko yow nooy daw di sonal sa bopp yonent nga xalifa nga waxal garab gi xaral mu xar nga dugg ci ne ko tëjul mu tëju bu ko defee duñ la gis mu ne ah wax nga dëgg de garab gi xaral garab gi xar mu dugg ci biir ne garab gi tëjul fekk bi muy bi mu naan garab gi tëjul iblis jàpp na ci lafu mbum mi mu ne garab gi neel kepp garab gi ne kepp moo ci lafu mbum mi ne làcc ci bitti dañ ko faral daan wax rek gaa ñi bi ñu ko jubee mu ne leen kaay leen mu ngi fii gis ngeen mbum maa ngi nii mu ngi ci garab gi ñu dem fa bi si tàmbalee ca bopp garab ga di ko siyee bi ñu agsee ci xol bi am na lu mu doon bëgg a wax ñenn ñi daf doon bëgg a wonk waaye déedéet dafa am lu mu doon bëgg a wax suñu borom yebal jibril mu dikk ne ko soo wonkee wala nga wax benn baat wonk bi ñu ngi ci jublu benn baat lu mu néew néew waxee rek ñu far sa tur ci diiwaani ñi suñu borom gën a sopp jóge na ca jóge na ca loolu bi nga xamee ne juñ ji rek la daan waxe lu jiitu loolu moo tax ñu boole ci ponki tasawuf isharatun li zakariya ni ko sëñ bi waxe li ñu ci jublu kon sumtu waaw jàmbat suñ boroom dafa xaram te ki nga xam ne dafa nekk daa iban fa suñu boroom nekk ci xadra ba su tawat su jàmbatee dara rek xam na ne ak teew gi gi mu teew fi xelam ne lépp lu am suñu borooma bu jàmbatee day mel ne suñu boroom lay jàmbat te jàmbat suñu boroom lu araam la ndax ñoom aka neexoon sax araam na ay ma amoon nangam araam na ay budul woon ak nangam yooyu ñoom li yàlla def rek lu mu mën a doon rek loolaa leen neex duñ xalaat leneen tawxid bi sore ngoog muy tawxid biir ki joxe boppam ba mu jeex ba dara desul mooy kooku dañ wax ne wal juudu bi nafsi aqsa gaayatul jóodi tabe ba joxe sa di joxe lépp ba joxe sa bopp mooy gën jaa sori ci dayooy tabe dara mënu koo weesu ndax jëmm ji day dem ba nekk yàllay kese kese kese kese ci baati nag ci zahir ba ci karawi yaramam yépp ba ci pepp yaramam yépp xolam xelam loxoom tànkam noppam mboolem cëram yépp xam ne yàlla dong nga koy fees ndax xadis qudsi boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa ne sunu borom mënu la jëf lenn ngir di ma gën a je di ma jéem a jege lu gën li ma ko sant mu def ko ba noppi waaye du dañ gannaaw bu mu defee li ma ko sant di jëf jëf yu baax yoo xam ne du farata maanaam ay ndollanti yiw la maanaam ay lu mel ne naafil la ndax gépp jaamu yàlla bu dul la di ko def ba ma ko boo ko soppee damay nekk bëtam ya muy xoole di loxoom yi muy jëfe di noppam ya muy yàlla bu dee sa nopp yi ngay déggee amul loo mënul dégg bu dee sa bët yi ngay xoole du am loo mënul a gis bu dee sa loxo yi ngay jëfe dara du la amul loo àttanul lu nekk mën nga koo yëkkate lu ne mën nga koo def waaye jëmm jooju nga xam ne du jóg fa suñu borom te suñu borom day xol boo xam ne lu toll ne pepp zarra mu ngi ci ci lu dul yàlla doo ko jege selliti sellit rek lay nangu bala ngay dugg ci péyam bi da ngay sell sell boo xam ne day sax ba faw te dara dara dara du rax yàlla benn tomb bi gën a tuuti du nekk ci sa xol ci lu dul yàlla bu la nit tooñoon sax wala mu def la li la gën a naqari doo ko yëkk du tax mu jeexital sax ci sa xol boo feeg àgguloo foofu doo àgg ci suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne kon da ngay ci dayob sell àgg sa xol bi àgg ci dayob rafet ne àgg ci dayob dund sa dana dund ci yàlla dund goo xam ne mu dayob dund lay doon nga bëgg yàlla bëgg goo xam ne dayo la ci bëgg doo fàtte dara mukk ci lu jëm suñu borom dara du la fàbbi itam donte li gën a néew itam ko defee nga bokk ci safatul asfiya yi lii nag mooy yoon mi nga xam ne moom la xottil boppam jaar ci ba àgg ci boroomam walla lenn la ci yoon wi yeneen a ngi ci yu nëbbu yuñ dul wax ak yu ñu xamul ndax moom bokkoon na ñi nga xam ne naqar lañuy ñuy àgg ci seen boroom ak tiis ak metit bu nu jaaree ci yoon woowu nag ba jeexal ko jaar ci mboolem luy xeetu mbugal luy xeetu musiba luy xeetu métit luy xeetu naqar luy xeetu tiis ba mu àgg nag bind jaawartu muy li ñuy wax xaatimatul mafaafi wane nag ne liggéeyam jeex na wàcc na lu mu def def na ko fi jaayante woon nag boromam yépp matal na ko ba wes yeneen yoo xam ne jaayantewu ko woon loo xam ne moom moo ko tànnal boppam ba tey de ko xam ne kon boobu jaawat lu ci dul benn bayit woowu rek ci jamono boobu la ko way mu nekk nag ku wuuteeg li ñu xamee woon xam ne kon boobu jaawat lu ci dul benn bayit woowu rek ci jamono boobu la ko way mu nekk nag ku wuuteeg li ñu woon ci nit li xamoon ci waaye yàlla mu am yu mu wuuteeg ñoom ngir tedd gi mu tedd fa suñu boroom daal li mel ni nga xam ne rek daan ko léeg-léeg nu di ko wax ndax muy baat bu nu yéem ne limaamu Shafii ni ko imaam Ahmad xam Hanbal mi nga xam ne taalibeem la woon tannoo ko lool nga xam ne bokk na ci juróom ñi nga xam ne fu mu jullee ñaanal leen moom imaam Ahmad mu fàttaliku imaamu Shafii daal ne rahimallahu Shafii kaana kashamsi li dunya wa kal aafiyati linnaasi mu ngi meloon ci adduna bi ne jant bi ni ci jant bi mel mu ngi ne jant bi dara mënu ko wuutu ci adduna wa kal aafiyati linnaasi xam ngeen nit ñi dara mënu leen gën gënal aafiya jàmm gën si ñoom lépp suñu borom day sàkk jëmm yu demee noonu ni sëñ Tuuba radiyallahu taala anhu waaye nag métit ak musiba mënula am ci moom dara mën ko wàññi dara mu ngi demee waxe tanakkala li dahri walam yadri annani a'izzu wa ahdaasu zamani tahunu fa baata yurini alxatba kayfa i'tidaa'uhu wa bittu urihi sabra kayfa yakunu tanakkala li dahri sama jamono dafa walbatiku sol deru segg amee bañu ñàngoor di ma mettital waaye walam yadri annani aizu wa ahdaasu zamani tahunu waaye dafa xamul ne metti metti jamono ak naqar naqari jamono lu yàgg yàgg day jeex rek man nag sama muñ dara mënu koo jot dara mënu faa àgg fa baata yurini alxatba kayfa atidaauhu wa bittu urihi sabra kayfa yakunu mu dëkke rek di ma wan musiba na muy mettee ak na muy tiise may itam ma continuer rek dëkke rek di ko wan muñ na muy rafete rek colonisateurs yi am seen naqar am seen njort yu ñaaw wóoloo diku séenee ko neneen ngir seen njort lu ñaaw misaalam ak ñoom ba tey demee ni beneen shaayir bi waxee law lam takun lii fi lqulubi mahabatun lam yaqdaxil lam yata'an al a'daaw fiya wa yaqdaxu kallaysi lamma hiiba xutta lahu duba wa awat li haybatihi lkilaabu nubaxu mu ne bu fekkonte ne xol yi xol yi sama noon yi suñu borom defu ci ak ragal ma <clears throat> ba di ma wattandiku kon du ñu ma ŋàññ kon du ñu ma fexeel kon du ñu wut lu ma naqari waaye maa ngi mel ne gaynde rek biñ ko ragalee lañu gas ay geejo maanaam ay pax di ko ci fiir xaj yi di ko mbow waaye fu mu jaar rek ñëpp xam ne mooma يرمونني شجر العيون لأنني غلست في طلب العلاء والصبح ñu ngi may xool di ma ronni ndax dañoo xëy wuti lu baax man nag damaa njëlu ca laa jegoon am ko ba wàññi ko dajeeg ñoom ñuy dem di wuti ñu jëfandikoo xool bu wow ak moom ak metit ci jëf ci jëflanteeg moom ñu dem ba mu leen ne kii kenn mënu koo jot ci metital walla naqaral mu ngi mel na montagne bi mu ngi mel ne biddiw bi ku yebbu bàyyi ko ñu tekki seen ngemb bàyyi ko fekk na gannaaw loolu li ko jiitu bi ñu daataan tekki seen ngemb kawteef yu nekk ak kéemaan yu nekk ci lu soxar ak lu metti jëfandikoo nañ ko jëfandiku dégg ngeen nag ñuy wax Ibnu Hanbal bu gànnaar mi way kaawtee fi sëñ Tuubaa yi na ajilun min albaqari al ahliyi taara bihi fi ljawi xata tawaarat fawqa tayaari léeg-léeg mu seet jàmbaar ju am doole te wow xol jox ko gànnaay mu ñëw di ko jéem a tiital moom la ibnu ambal boobu di wax wa mu'tadin murtadin aswaaba izzatihi lam yu'na qattu binaahihi wa ammaari anzaltumuhu xadida zulli munkasiran bi say fi nasrin xadidi nasri battaari xalimaam rek moo dàq ba mu ni waqit jàmbaar joo xam ne xale lu góor bu am doole la taw wow xol façon ko yéene boom di wëndeel jaas ji di wax la muy wax mu joqar bi ko xalima ga fitam wa naaw mu won ko ga naaw daw ñu natt ko xeef natt wu nekk dafa jeex ci boroomam ci sopp boroomam gën jaamati jeex ba ba sey ci tax mu ne nabadtu laxaa abdan li mawlaaya waxdahu xadiman li man an dirkihi kallatuddum laxaa mooy lan ci moom lépp lu jëmul ci yàlla rek sànni ne ko ca gannaaw muy jaam rek rek bu suñ borom bu sell boo xam ne kenn amu ci lenn du dul suñ borom benn pepp ni ma ko waxee woon bu dul yàlla nekkul ci xolam loolu moo tax mu mel ni ma waxoon ba mu dem ba naan dama xayaati li xayaatillaahi mu doon ab xari ab xari mooy génie boo xam ne benn rek la doo seet koo koy dendaleel wala koo koy niraleel ba tax loolu ko may mu àgg ci su borom àgg goo xam ne nee keneen àgg ko wasaltu wusulan laysa yaxwihi sarmadan siwa gaaibin lillahi bil mawti lal atwi àgg naa ci suñu borom xeetu àggin woo xam ne kenn du ko ci àgg du dul ki faatu ba bisu dekki ba mu dekki di ko aji texe ba suñu borom ñëw fekk jaam ñi ca alkasibu lahmar fa nga xam ne fa la leen joxoon rendez-vous suñu borom tabaraka wa taala yawmal qiyaamati waxtu woo xamee ne mbooloo mépp ñu bind ñëpp dajana suñu borom dana dikkee njëkk ñëwee ci melo woo xam ne duñ ko lu dul aarifoona bi duñ ko xam bu dikkee bu dee leen maay suñu borom daañu muslu ci moom ñu ne ko onze billahi min ka defee ne seytaane la waaye aarifoona yi ñoom daañu ko xam mu dellu bu dellu siwaatee nag dikkee melo woo xam ne daañu ko xam tabaraka wa taala boobaa nag ñëpp dana ko xam xam googa nag xeetu xamiin woowa àgg naa suñu borom àggin woo xam ne ak xamiin woo xam ne ku àggul foofa doo ko def ruux mu sax dëkk ci jëmm nekk ci am ca jàmm ruu gi am jàmm ci jëmm ji jàmmook moom di dëkkaaleem ji ko neex mu neex ko ñu juboo dëppoo ci lépp mu ngi aju ci leeru ngëmu nit ki nu mu ëppee doole ruu gi nu mu ko gën a diise ak nu mu ko gën a feese bëllam ko waxtu woo xamee ne nag ruux am na jàmm ci jëmm nit ki xam ngeen ne ruux lu sell la dana dëkk ci jëmm te bañ jëmm ji bu ko defee daf koy xiir ci lu bon na mu gën a jëmm ji nga xam ne noonu la leeruk ngëm a wayefe la nit kii gën a texee dee waxtu woo xamee ne nag leeruk ngëm gi ëpp na ruux gi gën na ko diis bu boobaa ruux ci boppam day nam mu jëmm ji mu nekk daf koy sopp bëgg ko ba jox ko ay meloom jox ko melee ruu jëmm ji mën a melo meloo ruu mën a mel nu ko neex mën a nekk fu ko neex mën a def lu ko neex moo tax mu ne idan tadaxtu lmustafa li taaba qalbi bi ma lam yurihi l aqtaaba bu ma taggee mustafa alayhi rek sama xol dana sedd ndax danaa gis loo xam ne xutbul xaw si gisuñu ko hadiyatu hadiyati xaabat anil aqtaabi nee na may yi ko suñu borom may aqtaab amuñ ko jox na saxaaba yi hadiya joo xam ne moo ko njëkk def te xëy na moo koy mujj a def bi mu xamee ne suñu borom jëmm ju mu bind rek bindal na la ay kër ca àjjana bindal na la ay kër ca safara bu fekkee ne aji texe nga ñu dugal la ca àjjana ja far safara wa bu fekkee ne aji texee di nga ñu dugal la ca safara wa wacc àjjana ja jox ko keneen mu seet jaamu ba yéefar yi nga xam ne tabaxal nañ leen ay kër ca àjjana ak safara te texewuñu ba waruñoo dem ca àjjana ya mu jënd kër yooyu ba noppi jox ko saaba yi addiya ku ko mas def ku ko mas a dégg man de du man moo tax mu ne shahadtu man lam yarahu siwaaya mi man lahu awsalani hawaaya jàkkaarloo naag loo xam ne kenn gisu ko ku dul man loolu mi ngi jóge ci ki xam ne moo ma ci sama bànneex li ma gën a neex kaana al waziru nizaamul mulki lu'lu'atan yatimatan saaqaha rahmanu min faafi badat falam taarif al ayaamu qiimataha faraddaha gayrata minhu ila sadafi dafa am benn wazir bu amoon solo ñu faatoo benn shaair bu mën a way wax ci moom bayit yooyu la bayit yooyu maa ngi koy jëmale ci sëñ Tuubaa mu ne wazir bi ñu wax nizaamul mulk moo indi woon limaamul xasaal yi ci université ba jox ko cher muy jàngal ulama yi mu ne dafa nekkoon perub jamaa boo xam ne suñ boroom a ko tëgg mu ngi ko tëggee ci teraanga mu ngi ko tëggee ci tedd nga ba mu ko indee ci àdduna te bindeef fii xamuñu xëy xaymaam suñ boroom fiire kook bindeef yi ba dencaat ko dañ ko ba ko asalaamaaleykum wa wa barakatu ban waxtu jot ban waxtu jot. trois heures. ah trois rek. waaw ah, defe naa guddi waaw kon nu dem ci laaj yi. waaw jërëjëf sëñ bi ñu ngi ñaanal nga yàgg bi te wér ci sa biir waxtaan nag dafa am léegi loo wax ci muñ góor nga xam ne Sëriñ Tuubaa doon na ko muñ ci natt yi nga xam ne doon nañ ko ko teg. bu joxee misaal ci Imaamul Saafi ak Ahmad ibn Hanbal mhm. bi mu Ahmad ibn Hanbal ne la imam Ahmad ba mu ne pisaa yi fekk mu nelaw mhm. dafa wax na rahimahullah wastafiya kaana kasam si didun yaa wa kalaakee ci biir mi ngi meloon na aafee ci biir nit ñi amul koo tax mi ngi meloon na jant boo xam ne dafa tàkk ngir tiim nit ñi ci leeral mhm. kon nag ñun li ñuy laaj dañ koy jëme ci Serigne Touba ci loolu ndax da ngaa waxoon ci beneen conférence ne Serigne Touba ak man mu ne eggoon na ci ne Euh, lépp loo xam ne nii dafa daf dañ ko ko teg dana ko mën a muñ ba nga xam ne dafa wëlbati bu bànnee xam nee na muy dëgg xawaa nan taxaali xàqe wala xàq diinu na kon nee na dëgg mooy bànnee xam mm-hmm. kon nag bu fekkee dañoo toll si jamono ji nga xam ne ni Sëriñ Tuubaa dañoo wax ne wa inna si Kirista lay na tan si lu rahma mm-hmm. waxtu bu ñu waxtaanee góor yàlla yërmaande suñu borom dafay wàcc mm-hmm. te biir nañu Sëriñ Tuubaa moom bu fekkee mënu te ñoo ni te ñetti ñetti ëpp dara ji ca la bokk kon bu jamono ji tollee fii te mu waral na xam Sëriñ Tuubaa moom danga ko jaaree ci moom ndax dootoo ko umpale ci benn côté borom xam-xam yi nga xam ni ñu ci jamono ji ak éliyoona ak soo inna maa éliyoona éliyoona yooyu yan taxawaay lañ mën a taxawaay ba nit ñi a xam njëriñu gaa baax yooyu ci jamono ji loolu lañ lay laaj. njëriñal gaa yu baax yi ci jamono ji ñaari bunt la am. ba si ñett ñaari bunt yi benn bunt bi mooy ñu jaar ci aarifoone yi ñu xamal la seenu yoon nañu nañ fa ñu jaaroon nañ daan def ak lañu muñoon nga jéem a roy ñooña ci loola ak ngir àgg fañ àggoon wala nga jege ko wala nga àgg ci texe goo xam ne moom la ñuy wax saadatul abadiya sarmadiya texe goo xam ne texe di nekkul ci gannaawam wala sa bopp nga sóobu yoonu tasawuf mooy yoonu tarbiya tërbiya nag ba tey du jeex ndax bu gàddaay jeexul tërbiya du jeex tërbiya am na jëmm yoo xam ne nit ne ñoo ma leen di tërbiya ki leen di tërbiya benn muy aarif wala muy mutasawif wala muy waliyu boo xam ne du mëj sóob wala kenn rek ci gaa yu baax na wala malaayika dana am ñoo xam ne malaayika leen di tërbiya am ñoo xam ne Seydina Xadir moo leen di tërbiya lépp ngay aju ci nameel ga ak setu xol ak bëggu nit ki lu baax ak xëram ca nit nag bu bëggee lu baax xër ca daf koy jaral sonn ci di ko toppatoo jaral ko yàq ay nelaw jaral ko dog ay soxlaam jaral ko bàyyi li bëggoon ngir di wut li ko ko gënal te li ko ko gënal di yàlla bu fekkente nit ki dañu wax ne mu ngi tàmbalee ci al al muridu sadiq al murid rek moo tekki koo xam ne kii seet nga ba bàyyi àdduna yàlla doo nga la moom nga bëgg nga seet nga jaar ci yoon ba nga xam ne ci nga koy amee nga nekk ca te àggagoo kooku mooy al murid benn mu dëggu wala mu ñàkk dëggu ndax li ñuy wax ne murid ñett la murid ak marid ak marirandoo daan ko di waxtaane murid ak marid ak marirandoo murid ci boppam moom bu fekkente ñàkk dëgguwul ak ñàkk a dëggoom mooy pas-pas bu dëgërul ba nga xam ne day jubal tey ëllëg mu dëngal day sawar tey ëllëg mu tàyyeel day jëf lu baax ba mu yàgg mu yokki ndax dafa amagul kashfu gisagul li jëf lu baax di jëriñ suñu borom ne bu ko kumpa yi tax mu xemmem ko ba coon yi muy sonn du ko yëg kooku nga xam ne léeg-léeg day sawar léeg-léeg day tàyyeel lii aw yoonam mooy fekke jataay yi ñuy waxtaane yàlla jàng alquran julli ci yonant rawatina salaatu ala nabi yi nekk ci xasida yi sëñ Tuubaa yi des murid su fekkente ne saxal na jëf bokk na ci jëf yi gën jëf ju nit ki saxoo sëñ Tuubaa wax na ko ci masaalik bi wa maa yusaffi alqalba wa huwa maa uddi minhu wa in qulli la qaalawul hakim jëf ji nga xam ne mooy setal xol te xam nga ne xol moom bu ñu ko fóotee ba mu set rek jaam bi mën naa àgg fu ne mën naa am lu ne li sax jëf ji nga xam ne danga ko koo àttan man ko nga bañ a fexe ba jëllal ko bañ koy bàyyi ba mu yàgg nga dellu si waat ak lu mu néew néew nga saxal ko rek nga xam ne doo ko bàyyi mukk loolu dana fóot xol fekkee ne sax na ci loolu fu mu dégg lu baax mu jaral ko di wattandiku di daw lu bon da nekk murid sadak murid sadak na bu fekkee ne xamagul ku koy àggale ci yàlla ci fi mu nekk waaye bëgg na ko gannaaw bi nga xam ne dogu na ci loolu te fu mu toll day bàyyeek boppam daf koy bàyyeeg yàlla teewlu ak ñàkk solom ak doyadem ak ñàkk kàttanam di ñaan nag suñu boroom ci biiru toroxloom di ko ñaan mu wan ko yoon wi boole ko lu ko àggale moo xam ne jëf lay doon di ko àggale walla jëmm di ko àggale wala bërëb bu ko àggale ndax bërëb yi ak jamono yi ak jëmm yëpp bu ci nekk dañoo am ay rawxaaniya te rawxaaniya ëppalante boo gisee ñu jëf julli ci bërëb sàngam wala waxtu sàngam walla weer sàngam nga jëf te nangam moo gën nangam bi eh, jëf jooju ci bërëb sàngam rawxaane yu maanaam barke yi ëppante ci bërëb yi ak ci jëmm yi ak ci jamono yi moo koy waral waa ji nga xam ne nag dafay làmb yoon woowu nga xam ne dëggu na moom li mu wax dëggu la ci moom murid la maanaam ku bëgg àgg ci yàlla la du xeeb du xeeb dara ci lu baax te du tàyyeel du sàgg na ndax dañu ne lu baax bu ca xeeb lenn ndax xamuloo fan la yàlla def sag texe ci jëf ji mu doon lu bon bu ca xeeb lenn ndax xamuloo fan la yàlla nëbb texee digi nit bu ca xeeb kenn ndax xamuloo xaritu yàlla kan la ci nit ñi ba ci ba mu jeex kon ñi nga xam ne noonu la ñuy def ba la naa xam gaañu baax ñooñu waaye bokk ca moo di góorgóorlu rek limaam al-Ghazali radiyallahu anhu nee na feek sa roo gi sa noogaa ngi dem ak a dellu si sa mbir di ci sa loxo mën nga baax mën nga bon mën nga texe mën nga texee di kon mu ngi aju ci gannaaw yàlla sa itte rek boo déggee ak tarbiyatu bil himmati tarbiyee nit ci it ci himma himma itte lay tekki itte joo xam ne mooy di fuglu nit ki di ko contrôler di ko def loolu baax dox digganteem ak lu bon di ko fàttali di ko jëf jëfloo di ko sant di ko digal di ko tere mooy alhimmatu di ko tegtal jam jëmm jëf yu rafet yi ak jamono yi mu gënee jamono yi nga xam ne waru koo nelaw la mu warul a lekk ak fa mu war a yem ci lekk fa mu war a nelaw nelawam waxtaanam na nga koy lim ci yépp ki nga xam ne moo lay tërbiyee di la jaarale ci loolu mooy ak tërbiyatu bil himmati rawatina nag daraje yi ci murabboon yi ñii ñii tërbiyee ni ñu ëppantee xam-xam ni ñu gën a jegente yàlla ni ñu gën a amee maarifa noonu la ñu ëppalante jëmm yi ñuy tërbiyee tam noonu la ñuy wuutee ndax da gis jëmm joo xam ne dana euh, dekk ci tërbiyee bi ñeent fukki at soog a àgg ci suñu borom nga gis koo xam ne ñetti at lay am daal di àgg ci suñu borom nga gis koo xam ne fukki at lay am àgg ci suñu borom tabaraka wa taala gis nga soxna soosu ñuy wax rabia al adawiya rabi al bi ñu koy jaay ca marché ba mu nekk jaam ak jamono ji nga xam ne nit ñaa ngi takk seeni gëléem seeni fas di jóge ci ay dëkk di ko siyaare ñetti at rek la gis nga Cheikh Ibrahim ibnu Adham ak ñu bari ci gaa yi xam ne seen jihaadu si yàggul am na ñoo xam ne nag bokk nañ ca ñi gën a mat seen jihaadu si yàgg am na loolu seen rëñ mbir itam moo koy waral si Abdul Qadir Jilaani naa am na ñaar fukki at ci àll bi am na at moo xam ne day naan rek te du lekk am at moo xam ne day lekk rek te du naan am at moo xam ne lekkul naanul Seydina Xadir mas na ko fekk ci bërëb ne ko kooku Abdul Qadir mu ne ko waaw mu ne ko xaar ma foofu nga taxaw si Abdul Qadir nekk ci béréb ba ba ca déwén sa Seydina Xadir rombaat ko ne ko yaa ngi fi wala bawoon mu ne ko waaw mu delluwaat ba cati ko ba ca déwén sa mosoo gañëw yeewi ko nga xam ne li tax ñu ne yoon yu jëm ci suñu borom tabaraka wa taala mu ngi toll ne noox yi bindee fi moo di yoon yu baree baree bare lañu daanaka jëmm ju nekk ak la gën a gaaw ci yow jëf jëf ji a gaaw ci yow loolu moo tax ma ne a cheikhul murabbi bi mat al day xam ku nekk la koy ak gaaw a àggale xam ku nekk jàngoroom xam ku nekk la koy faj loolu sëñ bi mat sëñ dëgg moo koy def ndax dafay xam lépp xam ñépp kenn ku nekk mu xam li nga xam ne moo war ci yow xam yonente bi sallallahu alayhi ci lañu kenn ci nekk ci murabbani yi la na ci moom yonente bi alayhi bi muy dem kër sidna Alioune di koy yee mook sayyidatuna Fatima radiyallahu anhuma naan leen jóg leen julli romb na sëñ sayyidatuna Aïcha mu tëdd mu romb ko te yeewu ko waxu ko dara nga xam ne bi muy wax Seydina Abdullah ibn Abbas naan ni'ma rajul law kaana yusalli bil layli ndax waa ju baax bu doon julli guddi boo ko Seydina Abdullah ibn Abbas déggee bàyyeetul julli nga xam ne day seet diw ne ko defal nangam wala nit laaj ko ne ko ana lu gën ci topp yàlla mu ne la nangam fekk yow sa xaal la la tontoo mel na ko tey nit koo xam ne dafa sàggane ay ñaari waajuram dikk ne ko waa ana gan jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla moo gën ci xeetu ci jaamu yàlla yi mu ne la xanaa topp ñaari waajur nga gis koo xam ne dafa foqale dégg nga koor metti ci moom wala dafa ragal koor dikk ne ko ana ban xeetu jaamu yàlla gën ci jaamu yàlla mu ne ko woor ba yi fi jeex nga xam ne kon euh, kenn ku nekk ak yoon wi nga wi ñu war a jaarale waaye kii jaarale moom day xam kenn ku nekk fa lay jaarale ak la gën a gaaw ci yow yaa gaawaay bi nag moom mu ngi aju ci euh, tabi nit ñi rek ak seen am si seen i misaaj ci tontu loolu waaw. waaw kii beneen mbokk taalibe la ñu ko wax Cheikh Mbacke Lo ñaan ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi lool te wér. trois heures jotee ñëw. nee na bi laaj la. da koo jëmee ci Serigne Touba ndax nee na dafa am ay mbokki taalibe yoo xam ne nii ak yeneen mbokki jullit yoo xam ne nii dañoo yaakaar ne Serigne la maa ngi doon xool li moo tax waaw wax mën nañu dellu gën a kontaan mhm. nee na dafa am mbokki taalibe yoo xam ne ak yeneen mbokki jullit yoo xam ne jàpp nañ ne Serigne Touba mhm. radiyallahu anhu ak cofeelam mm-hmm. ci suñu borom mm-hmm. moo tax nee na mu dem ba tudde boppam xaadim xaadim rasool mm-hmm. te moom mu jàpp ne xaadim rasool la ndax lu ko waral nit kii dafay am li ñuy wax istiadaat ngir mu mu doon istiadaat mooy disposition wala prédisposition nit ki suñu borom moo koy waajal maanaam moo koy préparé ngir mooy yenu man a yanu yan sàngam mën a jaar béréb sàngam dañu ne bi suñu borom yëree xol yépp ci jamonoom mu gën cee sopp yonante bi sallallahu alayhi la ko jagleel loolu xam nga ne am na yeneen xuddaam li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam am na ñeneen ñu liggéeyal yonante bi waaye bi mu ne mulkul aali baaqi qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wasanani fil qidami xam xam leen ne foofu ne mboolem ñiy mës a liggéeyal bi moom moom mooy ka gën a yëkkatiku moo ko waxal bopp ka gën a yëkkatiku ci ki liggéey ñi liggéeyal yonent bi loolu istidaad moo ko waral istidaad maanaam daal disposition lañ koy waxee nit koo xam ne yàlla daf ko may ak may ci nangam maanaam féetale ko nangam mu di eh, ak wàllam sopp gi waxoon naa sànq ne sopp yàlla ba suukar dootu saf ci moom mooy noonu mu soppe suñu borom tabaraka wa la soppe yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon naa soppeel sax moom lu xóot la mën nañ ci wax loo xam ne day xóot ba ba jàll dégg yi ndax daf ñu dal bi indi ci ilmul munasabati bi may waxoon sànq mooy xeetoo lu xeetoo lu xeetoo day wootante masalan léegi su fekkoon ne ay mag toog nga gis am benn xale bu ndaw fii bu ay nit ñëwee nga gis xale bu ndaw nekk ca moroomam da nga dangay da ngay wóolul rek geesu gis ñoom ñaar ñuy fo xam ne ni mu xeetook moom nekk xaleel mu nekk xaleel moo waral euh, loolu nga gis ne picc yi niroo nga gis picc ndiiraalum picc doo gis benn bu ca bokkul bu bokkul a ñoom mu ànd ca te bu doon benn picc rek bu jaaree fii yeneen picc yu niroo moom yu bokk ak moom xeet nga gis ñooy ñëw nga xam ne eh, ilmu munasaba mooy wane ne lu askanoonte day xëccante da dafay xóote mën na gudd lool waaye lii ma la bëgg a wax rek moo di sëñ Tuubaa ni mu demee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waral ñu jagleel ko loolu waaw jërëjëf bi moom nee na dafa bari ñoo xam ne ni léegi ci fawukaay yu bare bare nee na des gis naa ne soo dem si théâtre rek di leen tudde béréb yooyu ndax ñàkk war ma jooju ndax nee na dafa déggoon sa waxtaan nga wax ne même bu dara daanu da ngaa war wax ne allasin musibatum xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te bañ a tudd kilifa ndax boo ko woo rek day a ñëw mm-hmm. muy ci nit mm-hmm. ndax war na fowukaay yu bare bare dañ fay da nga gis sax ku desee mm-hmm. ba ngir bëgg affaire ndox mu tudde ko waaw ndax ñooñu dañoo am warma ju war suñu digganteek ñoom muy farata ci ñun ñu leen a war a te dañ ñenn ñi sax dañoo wax ne am nañu dem ba ne bul dara booy woo cheikh doone cheikh rek yem ci ndax boo nee cheikh rek cheikh yépp jóg taxaw ñi mat cheikh cheikh nag ay charte la am nee ñu cheikh bu toogee ci garab war na xam reen yi ni ñu toll xam xobi garab yi ni ñu toll fu mu toll war na mën a atte gën yay xeex ci géej ga bu taal taalibeem nekkee ci gannaaw jabalu xaaf mellantaan bi dox ci gannaaw war na ko mën a faxas kon cheikh moom ay charte la yu kawe yoo xam ne àgg ca du lu yomb ak gis a jafe bu fekkee nag woo nga cheikh cheikh moom na nga nekk ba lu mat a wooy cheikh jot nga woo cheikh boo demee ba nga xam ne yaa ngi ci biir géej gi gaal gi bëgg a suux nga woo cheikh foofu béréb bu woo cheikh la bu ko defee bu cheikh mateeb cheikh dana la xettali nga nekk ci digg àll bi loog gaynde mu gis la daw jëm si ci yow am nga cheikh bu mat cheikh nga woo cheikh cheikh dana dox sa diggante gaynde waaye bu dara daanoo nga ne cheikh yaa ngi woo cheikh ci lu jaru la woo cheikh alquran mi ngi ko waxe léegi alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatuhu ulaika hum muhtadun l'islam dafa am ay teggiin yu mu jàngale ak yu mu santaane mu ne jullit ñu ñu gëm xam ne waxtu woo xam ne dara daal na leen musiba mooy lu dale rek mën na rëy mën na tuuti dañu naan xaal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu borom teg ci na ñooñu day ay xéewal ak yërmande yu jóge ci seen borom ñeel na leen salawaatu min rabbihim wa rahmatun ak yërmande wa ulaa'ika humul muhtaduna ñooñu ñooy dañoo bëgg nit ki fépp fu kéemaan wala loo xam ne lii yàqu yàqula bu ndaw wala bu tuut mu dellu ci boromam dañuy bañ ndax seytaane day baraxlu ci lu rëy loo xam ne am na mu fëkk xol yi moo bu ñu jàppee jant wala weer ni <coughs> ni ko wolof fii daan waxe déedéet lu mën a am rek la boo seetee ay yoon lañu am yoo xam ne bu jàddee yoon wi am na jàddin woo xam ne digganteem ak eh, jant wala digganteem ak beneen yoonu keneen dana la làq yow miy gis jant bi wala weer bi nga bañ koo gisati dong la waaye du ci àggi ne dara lu ci sikk wala lu ca yàqu bu ñu jàppee jant ñu ngeen ko xamee rek mooy suuf si suuf si moom moo marqué ca jant ba takk ndooram ndax fee mu jaar xam ngeen ne seetu dangay ngay jaar doo ci gis doo ci gis doo ci gis lii dem ba jàkkaarloog nag dëgg bi nga gis nag soo ko gis image bi maanaam suura bi ci seetu bi dafa am tolluwaay yoo xam ne bu ca tolloo suuf si ci boppam mooy marqué takkandooram ngay gis mu muur jant bi xonq waaye kenn jàpp ko wala muy weer wi lañu jàpp yow mi xool sa diggante ak weer bi weer wi jaare na foo xam ne jant bi jaare foo xam ne ay leeram du leeral weer wi ñu ne jàpp nañu weer wi ndax weer wi moom amul leer jant bee koy leeral kon yow mi nga xam ne yaay xool weer wi ndox sa diggante ak jant bi yaay mën ne jàpp nañu jant bi ndax gisatoo ko dafa lëndëm waaye du jàpp waaye loolu it bu amee nit ki wala leneen lu yéeme dafa war a tudd yàlla wala mu julli seytaane du fëkk xolam ndax ci bépp loo xam ne di lu yéeme lu dal di kërët rek daal di am seytaan day daal di taxaw jonn bëgg a jàngal xolu nit boo tuddee yàlla nag mu daw yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi doom di wax ibrahima alayhi salaam bi mu nelawee te ñu jàpp jant bi saxaaba yi dal di gëm ne ba wax jant bi sax dafa am naqar ci sayduna ibrahima moomu nelaw sallallahu alayhi wa sallam ne leen alchamsu walqamaru ayataani min ayatillahi la yankasifani li mawti ahadin jant bi ak weer wi ci kawtee fi suñ borom yi rekk lañu bokk kenn du leen jàpp ngir dund kenn wala ngir deew kenn am na beneen ziyaara bu ci topp yenn ci ulama yi nee ñu war nañ ko fen loo ne yonent bi wax ko mooy walakin allah ida tajalla li amrin xaba la ndax wér na wala wérul béréb bu sikki sàkk la mooy waaye nag bi mu waxee ne kenn du leen jàpp ngir dund kenn wala ngir deew kenn mu ne waaye suñu borom tabaraka wa taala bu feeñoo dara loolee nga xam ne moom la suñu borom feeñu loola day torox lu ci kanamam day torox ci kanamam kon day daal di mel ne loolu dafa tekki ne suñu borom moo feeñoo yooyu waaye bu fekkee nekk feeñu lañu wax itam kon jëfam la rek wane kii maanaam de ci ndax moo bindi jant bi bindi weer wi sàkk leen yoon yi ñuy jaar ñu di si jaar toujours rek kon nit ki bu fekkente ne <coughs> dara ne kërit am lu daanu wala lu toj wala dara wala mu naan cheikh mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ko defee suñu borom julli ci moom jox ko yërmande ndax seedeel ko ne ku jub loolu moo ëpp avantage fuuf ne cheikh ci loo xam ne jaru la woo cheikh cheikh daal ci musiba mu la jublu si nga ragal tiit jaaxle amatoo menn pexe fa ko war a boo ko wooye rek bu ma tee cheikh dana ni ma ko waxee na al insaanul kaamil lay laaj al insaanul kaamil mooy li ñu doon waxtaane bu fekkente ne dellu nga ci maanaam exposé bi da xam lan mooy al insaanul kaamil al insaanul kaamil nag ñi nga xam ne ñooy ahlu islam. ahlu tasawuf am na lu ñu tuddee al insaanul kaamil am na it yeneen xeeti nit ñi ci lu dul diine luñ tuddee maanaam l'homme universel ñoom la ñu xam ndax nit ci ak rëyaayam ci jëfam ak ci meloom ay degré lañu am na nit ñu célèbre xam ne célébrité lañ am maanaam dañuy siiw nit ñi xam ne ak ñu immortel nit ñoo xam ne ba ba taxaw dañ leen di waxtaane di leen tudd ngir seeni jëf walla seenu melo a ah, al insaanul kaamil nag ci boppam mooy kawe yooyu yëpp mooy nit ki nga xam ne waxoon naa sànq ne day mat biir ak bitti mag digganteem ak nit ñi mag digganteem ak boroomam mënu ñàkk a nekk nitu yàlla ndax nit bu dul nitu yàlla rek am na ak manque bu feeñ gooy gis ci moom ci ay jëfam ak ci ay meloom ak ci ay waxam te dana ci feeñ ndax réere la mu xamul fàtte bu bari am intérêt di ko sàmm ba léeg mu yóbbu ko ci lor keneen te al insaanul kaamil bi nga xam ne moom la ñu ci lislaam ci tasawuf al insaanul kaamil féete na kaw loolu lépp al insaanul kaamil mooy nit nga xam ne àgg na ci boroomam mu gën jaamate àgg li mu doon waxee sëñ bi bi mu naan damma xayaati di xayaatillahi allahu daaxilum jinaan allahi bi ñuy wax ne ci sëñ bi nañ nettali bayit woowu mu wax itam naan ajaabani rahmaanu qabla alxalqi sabina alfa sanatin bil xaqi yooyu al ku matul al insaanul kaamil nit mën na nekk al insaanul kaamil te du ko wax waaye insaanul kaamil mooy nitu yàlla ku àgg ci yàlla dëgg ba jeex ci jeex ci yàlla ba say melo yépp far ba disitu benn melo moo di alfanaan fanaa man na nekk xaal mën na nekk maqaama bu nekkee xaal mooy daf la dikkal rek ci ay circonstances ngir xew-xew ngir dara muy dañaat bu fekkee ne maqaama la day sax ci yow waaye boo ko weesoo alfanaaw albaqaaw moo ci tege albaqaaw tamkiin moo ci tegu albaqaaw imma albaqaaw bi zaati wala albaqaaw bi sifaati loolu yëpp ay maratib la yoo xam ne nit ki dana dem ba àgg ca dem ba nga xam ne weesu ko dootu am benn maqaam bu ñu ko mën a tuddal waaye day yokk ci yàlla xefinu bët wu nekk lu toll ne ba mu juddoo di liggéeyal yàlla ba foofu mu toll xam ne kon am al insaanul kaamil kon ay am na latitude bu yaatu la di ko tàmbalee fii ba fële yëpp te ñëpp nekk al insaanul kaamil ñu sutantee noonu. benn bi ñu dessin ndax nee na loolu war la. waaw waaw dessin bi gënul. li ci bari day fekk niveau nit ki la niveau spirituel maanaam niveau ci diine ci sàggane buñ ko sàggane ak bu mu sàggane boppam ñàkk tërbiya ñàkk yar ak ñàkk yee ak ñàkk jàng moo koy waral bu ko defee nit ki bu fekkee ne dañ koo bàyyi rek na mu juddoo woon ca tabia am niveau bi mu nekk rek ci lay toll bu ko defee xelam rek ak gisinam lay jëfe du ko teg ci lenn bu fekkee nag du ko teg ci lenn fa xelam toll fa la jëfam yépp di toll bu fekkee ne aji gëm la la muy def te mu suufee it day jëm ci lu jëm ci diine bu fekkente ne nag xam ne du nitu diine la ku gëmul fa nga xam ne fa la niwam bu suufee toll it ca yeneen jëf yoo xam ne jëmul ci diine lay jëf waaye itam da nga xam ne niw bi mu toll ba tax muy jëfee nii bu fekkent ne nit ki day dessin ci boppam dañ ko njëkkoon a tere waaye li nga xam ne moo xaraam mooy lu ñu wax la poupée loo xam ne dafa am takk ndoor loo xam ne ni jëmm la am booba li ko waraloon itam li nga xam ne dañ daan tabax ay lu ñu tuddee ay yàlla di ko jaamu euh, niki maanaam euh, paye yi maanaam musrikoone yi nga xam ne dañuy jaamu yooyu ba tax ñu araamal lépp lu del noonu ba nga xam ne am na xadis yoo xam ne ak dagare ba mu mën a toll ci wér ak wéradi képp koo xam ne décidé nga jëmm bu yomal xiyaamee ñu ne la ëf ci roo dundal ko maanaam daal bu keroog ñu ne la dundal ko ñu dem ba doomu aadama yi wees foofu mu tëji doona yi nga xam ne dañuy xalaat xam ne illa yi soo jàngee ilmul usul da nga gis àtte ni muy dàqoo ak ni muy saxoo ànd ak illa ak ni muy jëfeek sabab nga nga gis wuuteeg sabab ak illa nga xam ni nga xam ne furo yi ñi ko doon tër ni ñu xamee usulul fiqh nga xam xawaid yi maanaam régal yi nga xam ne moom la ñu doon appliqué waaye bi ñu demee ba nga xam ne woyafal nañu ba dañuy foto ñu mën koo bàyyi ci diine di dessiner nit itam am na fu muy yem te ki ngay dessiner nga xam ne diw mi nga ci jublu fi nga koy dessiner ci sa niveau yow fi nga toll yow ci sa xeetu yeewu ween ak sa xam fi mu fi mu yam yaa ngi koy dessiné foo xam ne moom ci boppam ëppale nga ko mu mu mu ne fa maanaam mu ñëw taxaw fa bu ko defee léegi sa teggin ci moom wàññiku na yaa ngi koy dessiné des dessin bi na mu na mu na nga ko ormaale dëgg melal mënuloo ko koo melale ba tey yaa ngi wàññi darajaam ba tey yaa ngi def loo xam ne ci lislaam lislaam daf ko ignorer totalement buggul loolu bu fekkent ne binduloo danga nga bind tur wi wi bu fekkee ne tur woo xam ne bu am ci alquran la ci lay gën a garaawee nga xam ne euh, dax li nga bind alquran la te alquran boo ko bindee soben boo ko sobentalee dafay tegtale wala nga yóbbu ko ci béréb boo xam ne sobe la wala bërëb boo xam ne dañu fay moy wala ñu fay jaay loo xam ne ak mooy la ni ki sàngara wala yooyu day day daal di euh, ñàkk yàq-yàq boo xam ne yooyu yëpp day jeexital ci sa xol ci daf lay xëcc jëmale ci paganisme te nit ki jëpp jëpp joo xam ne dafay xëcc xolam jëme ko ci lu wet gu anam gu gën a suufee gam nekkoon war na koy wattandiku te yooyu yëpp daf lay dafay daf lay abaisse daf lay abaisse day euh, rabaisse sa sa personnalité ci diine maanaam sa mustawa sa fi nga toll daal ci diine euh, daf koy suufeel daf koy wàññee te day jeexital ci sa xol loolu moo tax yooyu gënul moom gënul gënu waaw ki nee na iblis am na ñoo xam ne dañ ne malaayka la te na iblis képp boo xam ne ni su borom na maanaam fu ñu wax si borom na fa ak jaamu suñu borom léegi nag mu dem ba weddi ba bokk ci ñëwal ko te ne malaaka daal du weddi waxi suñu borom muy laaj nag loolu ak leer inna lillahi suñu ne wa id qulna lil malaikati sujudu li aadama fa sajadu illa iblisa bu ñu yemee foofu ne iblis xanaa dafa bokkoon ci malaayika yi bu ñu ne kaana min al jinni fa fasaqa an amri rabbihi lu daal di yóbbu iblis ci jinne yi lan iblis kon lan mooy nature am xusaas yi daañu di nekk li ne mu ne am na am na kase bi ma ko waxee bari iblis waaw euh, iblis maanaam ci safara lañ ko bind kon du malaayika binduñu ko ci leer binduñu ko ci roo dañ ko bind ci safara moom muy safara safara di cosaanam mu war a dellu ci safara euh, xissa bi ni mu demee ba iblis sosu soxloolu ma di si jaaraat waxtaan nañ ko ay yoon waaye iblis ci melo melo yu jinne maanaam seytaane melo yu jinne la amee ci kàttan kàttanu malaayika la amee mën a teewandoo ci béréb yu bari gaaw gaawaayu malaayika am maanaam région yoo xam ne mën na fa dem ba àgg fa ak yuñ koy tere yiñ koy tere ñi di ko ko tere ci melow jinneem yi nga xam ne maanaam may nañ ko ci kàttanam mu fay àgg ci melaw malaayikaam iblis du malaaka seytaane la diggante jinne ak malaayika roox la jege niroo na kook malaayika yi waaye seytaane la mooy bàyyi seytaane yi niroo na kook melaw jinne la moo tax suñu borom melal na ko ñaari mbir wa id qulna lil malaikati malaayka yi rek la suñu borom wax ne leen ko sujudoo li aadama lu tax iblis nekk ca biir xanaa dafa am lu mu bokk ak malaayka yi iblis malaayka yi ci suuf xam ngeen ne malaayka am na yu ne ci suuf am yu ne ca kaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un àggale wu ma woon dama taw bi rek a tax